أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabil haadi wa sittiin ba'da l-mi'a baabu du'aa'i lil mayyiti ba'da dafnihi wal qu'uudi 'inda qabrihi saa'a wal qu'uudi 'inda qabrihi saa'atan lid-du'aa'i wal istighfaari wal qiraa'a. kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi mu ñëw ñun ba léegi ci téere bi ñu nekk muy kitaabu iyaadatil mariid ci suñu jotaay bi ñu génn. wa tashyi'i al-mayyit wa as-salaati alayhi wa huduuri dafnihi wal mukthi 'inda qabrihi ba'da dafnihi ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre cent soixante muy téeméer ak juróom benn fukk baabul maw'izati 'inda al-qabr benn xadis kese la fandi woon mu ne woon xadis bi mu ne woon muy xadis neuf cent quarante-cinq mu ne an Ali radiyallahu anhu annahu qaal kunna fi janaazatin fi baqi'il gharqadi fa ataana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bana mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tey ñu waroon a jël chapitre bi ci tegu muy cent soixante et un téeméer ak juróom benn fukk ak benn mu ne imaam tudde ko rahimahullah baabu du'a buntu bi buntu ñaan lil mayiti ñaanal ki faatu ginnaaw bi ñu ko dencee ba'da dafnihi ginnaaw bi ñu ko dencee wal qu'udi 'inda qabrihi ak toog fa xabroom loolu gisoon nañ ci hadis bi ñu génn bu Seydina Ali bi radiyallahu anhu ndax dañoo denc ba pare nee na yonent saa saam daal di ñuy dab daal di ñëw après mu toog ñu ñëw toog wër ko voilà kon loolu wal qu'udi 'inda qabrihi toog fa xabroom waxoon nañ la nag tekkiwul dangay ñëw toog ci kaw xabru bi déedéet waaye mooy ci pegg gi ci wet gi te bu amee ñeneen ñu fa suul doo toog ci kaw ñeneen ñi déedéet da di seet foo xam ne da ngeen fa mën a toog foo xam ne denc ñu fa kenn te waxoon nañ la liñ la waxoon li yonent alayhi salaam waxoon ci loolee ndax da koy diisal te loolu euh, moom ay boroom néew boo néew boo bële mu ne kon wal qu'ud bunt bi dama ciy leeral indi xadiis yi leeral toog inda qabrihi fakk génn àddina buñ ko dencee pare fa xabrom saatan ab lu tax ñu fay toog li du'a i ñaanal ko wal istighfar waaye ñaanal ko njéggal wal ak jàng li nga xam ne mooy alquran ak yooyu ci jotaay ñu génn baabul maw'izati 'inda al-qabr mooy loolu moo tax côté loolu gis nañ ne yeneen moom la defoon ca xabru ba di waar di xamal saxaabaam yi radiyallahu anhum kene ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba min aljannati wa maq'aduhu min aljanna kon loolu gisoon nañ côté boobu walillahi alhamdu wal minna muy côté waaraate bi bii nag mu lay wax ne toog sax ginnaaw waaraate googu wala avant waaraate bi di ko ñaanal di ko ñaanal njéggal ak jàng fa alquraan loolu la teg fii ci bunt bi mu indi fii moom al ñaari xadiis rahimahullah li ci njëkk mooy xadis neuf cent quarante six mu naan abi amrin wa qiila abu abdillah wa qiila abu layla usman bin affan radiyallahu anhu annahu qaala kaana annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa faraga min dafnil mayyiti waqafa alayhi fa qaala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-aana yusal rawaahu abu daawud rahimahullahu taala hadis bi boo fàttale ko temps yi ñu ngi ko doon tudd ah <coughs> temps yi ñu ngi ko doon tudd mu ne an abi amrin mu ngi jële ci saxaabu boo xam ne radiyallahu anhu dakkantalam mooy abu amr waqiila waaye am nañu ne non abu abdillah la dakkantalam moo doon abu abdillah di baay abdallah waaye du abu amr waqiila ñeneen ne non abu layla la mooy baayu layla nan la tuddoon usmaana ibn affaana muy saydina usmaan ibn affaan al xalifa muy xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf radiyallahu ta'ala anhu ñetteelu xalifa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala neena kaana an-nabiyyu mu ne Yonent bi de ñu solo nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam idaa faraga bu ma soona pare min dafnil mayyiti ci suul ki nga xamante ne nii mooy ki génn àddina bu ma soon a pare ci suul ki nga xam ne moom lañ doon waajal di ko suul waqafa alayhi day taxaw fa moom mooy paa ci kaw xabru bi mais ci wetam fa qaala mu wax istaghfiru li akhikum ni ñaanal leen jéggal seen mbokk mi ñu denc léegi wasalu lahu tasbit te ngeen ñaanal ko yàlla dëgëral ko waaw fa innahul aana ndax yëg leen ne seen mbokk mi de léegi nii léegi nii ñu ko denc ba taxaw ah ah moom daa nekk euh, yusal waaw dafa nekk koo xam ne euh, ñu ngi koy laaj allahu akbar allah allah ñu koy laaj kon nag mu ngi noonu mu ne euh, mooy malaaka yaa ngi koy questionné di ko laaj laaj yu bàmmeel yi mu ne xadis solo na ko Abu Dawud di al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que moom doon ko solo ñu ne la waaw ñu ko doon ñu ci doon gis ñëpp moom moo ko moo ci wéeto mooy al imaamu Malik solo wu ko Ahmad imam al-Bukhari Muslim imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Maaja kenn ci muy al imaam Abu Daawuda mu ngi koy indi rahimahullah kitaabul janaa'iz baabul istighfaar inda al-qabri lil mayyit mu ne haddasanaa Ibraahiim ibnu Muusaa ar-Raazi mu ne haddasanaa nettali nañu Ibraahiim ibnu Muusaa ar-Raazi di Ibraahiim ibnu Muusaa ibnu Yaziid ibnu Zaazaan at-Tamiimi wa Abu Ishaaq ar-Raazi siyowoon bi as-Saghiir ak al-Farraa rahimahullahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Hishaam mu ne ki ñu nettali mooy Hishaam Hishaam ibn Yuusuf as-Sanaaniyu abu abdirrah abu abdirrahman al-Abnaawiyu nekkoon qaadi fi nga xam ne mooy Sanaa rahmatullahi alayhi <coughs> léegi moom mu ne an Abdullah ibn Bahiir mu jël kuñ naan Abdullah ibn Bahiir ibn Raysaan al-Muraadiyu rahimahullahu ta'aala Abu Waa'il al-Qaas al-Yamaani as-Sanaaniyu rahmatullahi alayhi ah, moom mii la eh, imaam al-Hafiz eh, Abu Dawud wax qaala Abu Dawud Bahir ibn Raysan muy kon an Abdillah ibn Bahir ibn Raysan an Hani'in mu jële kuñ naan Hani mu ne mawla Usman muy Hani Abu Sa'id al-Barbari ad-Dimashqi Abu Sa'id nekkoon mawla eh, al-Umawi mawlahum mawla Usman ibn Affan mooy Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu moom moo ne woon ki nga xam ne mooy njaatigéem léegi an Usmaan mu jële ci kilifaam do Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf radiyallahu ta'ala anhu al-Mi'taa joxekat bu mag ba xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam eh, bi Seydina Umar génne àddina lañ ko def xalifa mu nekk fa ba mi nga xam ne noonu la ko kàccoor gi ma ji daal di faate radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha faragha min dafni al-mayyit waqafa alayhi fa qaala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bit-tathbit voilà wasalu lahu bit-tathbit fa innahu al-aana yus'al qaala Abu Dawud Bahir ibnu Raysana di Bahir ibnu Raysan moo eh, ki nga xam ne Abdallah ibnu Bahir ibnu Raysan al-Muradi al-Qas al-Qadi rahmatullahi ala al-jami' kon hadith baa ngi nii léegi nag lëkkaale bu njëkk bi mooy baabu du'a yi ni imaam rahimahullah tudde buntu buntu ñaanal lil mayyit ki faatu ba'da dafnihi ginnaaw bi ñu ko dencee lii kon dafay leer nañ mooy ah bi alayhi salaam ci boppam moo nekkoon koo xam ne hadis bi hadis la boo xam ne bu wér la comme li al imaam al kii al Bayhaqi rahimahullah eh, daal eh, bi moom solo na ko imaam an-Nawawi ne rawaahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bayhaqi bi isnaadin hasan ci boo demee ci al adkaar al muntaxab min kalaami sayyidil abraar loolu la ko waxe ne imam Abu Dawud solo na ko ci sunan bi ak imam al-Bayhaqi ci sanad boo xamante ne bu baax la boo wax la euh, mu ngi noonu ci al-Majmu' mu ne rawaahu Abu Dawud wal-Bayhaqi bi asaaniid jayyid euh, bi isnaadin jayyid bo mu ne imam Abu Dawud solo na ko imam al-Bayhaqi ci sanad boo xam ne bu baax la kon loolu muy hadith la boo xam ne bu wér la léegi lëkkalem ak buntu bi mooy xam nga boo fàttale ko bi kii bi <laughs> ñu doon wax ne mën nañoo jàngal laqinu mawlaakum ah bee ah, leen euh, euh, sa seen euh, ñu génnaa dina laa ilaha illa allah xam nga loolu boo seetlu ah, boo fàttale ko ak cheikh al al éthiopie rahimahullah doon na wax bi ñi nga xam ne dañoo jàpp ne waaw loolu mooy loolu da ciy duggaale mooy man nañ ko euh, jàngal yooyu mooy ku faatu mooy non loolu mooy kiy génn kiy waaj kiy waaj a génn àddina waaw bam naan bokk na ci yenn ñi niñ tegtaloo te ma Imaam naw yi doon na ko wax mooy xadiis bi ne laqinu ma lino daw euh, wasalu lahu euh, bi tasbit hmm? ñaanal leen ko borom bi dëgëral ko léegi moom am ñoo xam nañoo dañoo tegtaloon loolu ma ne loolu daa bokk bi loolu da nga koy ñaanal njéggal <laughs> da nga koy talqin voilà mooy xadis bii la doon jundu muy xadisu ki nga xamante ne mooy Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimir rahmaan kon mu ne kon mu ne kon xadis bii la doon wax ngeen naanal ko ak tasbiit yi ci ci li nga xamante ne mooy borom bi daal di koy dëgëral ndax fa innahu al-aana yus'al kon yonent way fasta moo digal ne istaghfiru waaw waaw moo tax mu ne du ad-du'a lil mayyit ba'da dafni wa qumuli 'inda qabri sa'a lid-du'a wal istighfar bu dul woon ne dañ faa toog as biir yonent saa sallam dañoo suul ak dem doonu loon wax lool kon ñu xam ne dañoo suul ñu toog fa tuuti yonent saa sallam wax leen lii ngir may leen it Euh, diir boo xam ne dinañ ci mën a def li ñaanal ko li nga xam ne mooy njéggal ndax jamono ji dañ koy laaj te loolu waxoon nañ la moom la suñu waroon doon wax ci suuratu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam doon wax ne yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillu allahu adh-dhalimin wa yaf'alu allahu ma yasha waaw yuthabbitu llah borom bi mooy dugalal alladina amanu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo euh, alladina amanu ñi nga xamante ne ñoo gëm borom bee leen di dëgëral waaw bil qawli saabit ci kàddu gi sax gi mooy kalimatu la ilaha illa allah waaw tawhid fil xayaati dunya ci dundu gu jege gi wa fil aaxira waaye alaaxira borom bee leen di jàppanal première buntu ci alaaxira muy bàmmeel bu ñu fa demee ñi nga xamante ne seen ngëm yàlla dañoo gëmoon yàlla ci sikki sàkka wuñ summa lam yartaabu ñooñu sikki sàkka wuñ amoon pas-pas bu baax ñooñu nga talqiin ngeen nga ñàkk leen a talqiina ci yam borom bi moom moo leen di engagé moo leen di garanti dëgëral seen làmmiñ ba seeni tontu daal di leer daal di jub ci li nga xam ne moom la leen malaaka yi di laaj ci biir bàmmeel di leen laaj kan mooy seen boroom présenté leen yonent bi alayhi salaam ne leen kan lan ngeen waxoon ci kii loolu képp koo xam ne sa ngëm yàlla baaxut kooku manoo tontu tontu bu jaar yoon te sa tontu boobu bu jaareer yoon mooy yow loolooy wane ne cay xéewal ngay mu jub di nekk ba ilaa yawmi qiyaami saa dani taxawaay bis pénc bi am waaye bu say kees say tontu baaxut moom naan comme ni ko naan saa sala waxe ah maanaam yooyu yooyu moom du ci génne moo tax boo nekkee di wax yooyu mbalaaka mi day jël kii bi mbolde bi waaw waaw comme base de bel de base waaye base de xaw ma lan base bool xaw ma gàndum bool da la ñuy del rek dóor ko ci bopp waa ji tël sawaay suux waaw lépp a koy dégg ba mu des nit ak jënn jinne ñoo ngi ko doon fàttali fan yee waaw li ñoom imaam al-Hafiz Hajar doon wax rahmatullah alayhim kon mu ngi noonu kon borom bi nag mooy dëgëral ñi gëm yàlla bil qawli saabit fil xayaati dunya wa fil aaxira waaye wa yudillu llahu zaalimiin ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi nga xam ne dañoo jomboon jaamu seen borom jàpp ne rien que ñu aan leen leen yàlla ak yabaate la parce loolu Sénégal ñu ay yàlla ki yëfi caaxaan yi mooy lan wal iyaazu billah borom bi seetaan leen ñu sànku waaw bés boobu tontu dara ñoom la ñuy tëgg mbol day tël ñu suux wa yafalu allahu te borom bi mooy def ma allahu borom bi ma yasha'u lu ko soob kon yuthabbitu allahu jooju suñu borom moo moo engagé wu ne dina ko def te ni mu ko waxee la koy defee ñi gëm yàlla waaye du tee borom bi bu la waxee defal naa la defal lii sax loolu terewul ne bon kon jarul ma koy ñaana ah non non non ah, non ñaan la jaamu yàlla la gu rëy rëy ndax borom bi daa bëgg ñu koy laaj ñu koy ñaan. waaw di ñëw ci moom di ko ñaan jéggal di ko ñaan sax loo xamante ne ndax garanti nañu ko waaw saxaaba yi nga xamante ne al ashara al mubashirina bil janna don sayyidina Usman mii fukk saxaaba yooyu yonent bi alayhi salaam digaloon ci benn bërëb aljana est-ce keroog lañ mujjee ne léegi ñun dootuñ waxati ay rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ah wala dootuñ ñaan aljana déedéet <laughs> waaw ndax yonent ba lay saa saam xiraa li xiraa o makk la xiraa yëngu gis nga xiraa xiraa yéeg fu ngandum ko noo moo lay wan daal noo yonent ba lay saa saam ak saxaabaay <laughs> naa xiraa boo fa demal yéeg fay bu la fa yàlla yóbbu insha allah essayer nga yéeg xer boo miinul eh, eh, yi randonneur yi defak nga am yenn suufu yi wóor na boo mayul doo àgg da ngay dem ba ci kaw nga dëppaat doo àgg ah ba ci mi chemin waru mooy si mi chemin nga ne ah non lii saa <laughs> xool xool montagne bi yow mel ni yéegoo dara àgg koo ca sommet ba <laughs> waaw ñu gis suñu mbokk pakistanais yi ñoom ñoo ñu gën a miin yéegi montagne ak yooyu ñu ñu boroom xeer yi ñoom moom faraj faraj lañ koy waaxu <laughs> boroom teer plate yi nga xam ne ñoom fiñ dëkk day plateau la daa saaw lépp tàlleeku ku ci tàmbul woon randonnée wala yooyu ngay am problème ngir yéeg <laughs> waaw def pause yu bari ngir mën a àgg ci kaw waaw yeneen tubaab yi saa taam fële yéeg waaw mu yëngu mu daal di ne usbut xiraa xiraa yemal dalal newul ci kaw lu dul yonent ah alors Seydina Sa'd euh, kii Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay bokk na ci ñi ñettali xadis boobu radiyallahu anhu ah mu ko yemal nekkul sa kaw lu dul yonent siddiq ak shahid ba pare mu dal di bégal ñi nga xamante ne ñam àndaloon saxaaba yooyee mu yéega ndooloon muy fukki saxaaba yi gën a màgg saxaabaam yi aljana voilà eh, loolu teewul par exemple Seydina Usmaan nii bi yonent bi alayhi salaam ne man yujahizu jaysh al usra wa lahu al janna ana mooy waajal waajtaay jël préparatif yi lépp loo xam ne armée bii may waajal ngir ñu dem Tabuk dajateeg Hiraql azim ar-Rum muy le César byzantin tuddoon Hiraql waaye titre moo doon César mooy Qaysar hein loolu kenn mooy préparer waajal armée bi soxla mu waajal ko mu am aljana Seydina Usmaan waxoon na am na aljana pare mu daal di koy def yonent bari saa saam julli gee fanaan lépp di di di ñaanal Seydina Usmaan fanaan ma darra Usmaana ma fa'ala ba'da al-yawm darra Usmaana ma fa'ala ba'da al maa darra Usmaana maa fa'ala ba'da al-yawm allahu akbar waaw ne dootul lorati Usmaan waaw ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu lu mu defati ginnaaw tey du ko lor allahu akbar mais teewul woon neewul woon ah kon nag bàyyeeku naa man daal saay déedéet kon borom bi bu garantie ne yuthabbitu Allah waxoon nañ ko bañ ci taxawee taayile teewul yonent bay saa saam ne ñu nag wasalu lahu tasbih ñaanal leen seen mbokk mi jéggal waaye ngeen ñaanal ko boroom bi dëgëral ko loolu mooy du'a waaw baabu du'a ilil mayyit ñaanal ko luñ koy ñaanal boroom bi dëgëral ko ba'da dafnihi wal qu'udi ndax dañoo nekk fa xabroom daal di toog comme niñ gisa woon ci jotaay bi ñu génn hadith sayna Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin asadullah al ghalib abul hasan wal husayn abu turab radiyallahu wal istighfar moom la njëkke ne istaghfiru ñaanal leen jéggal seen mbokk kon lii lu am solo tamit hadis bi ginnaaw loolu kon lëkkaale bi leer na dañ ciy jànge que ne mooy eh, fa innahu al ana yus'al que léegi ña ngi koy laaj loolu dañ ciy jànge que liy saxal li nga xam ne mooy laajte bi am ci xayaatu al qabriya dund bi nga xam ne day am ci qabru ak laaj bi nga xam ne moom la malaaka yi di laaj jaam bi buñ ko dugalee ci biir bàmmeelam ñaari malaaka yoo xam ne dañuy ñëw muy munkar ak nakiir di ko laaj ay laaj hmm, yoo xamante ne nii eh, loom loolu sax na ci yonent bari saa saam comme niñ ko fi yàggee gis li day wone di dëgëral di saxal laaju bàmmeel que ne loolu daa bokk ci pas-pasu jullit comme niñ gisoon pas-pas bi bee weesu que mu xam ne lépp loo xamante ne luy xew la borom bi bind na ko pare waaye bokk na ci pas-pasam mu gëm ne ci bàmmeel de bokk na ay laaju bàmmeel daa bokk ci pas-pas waa ahlu sunnati wal jamaa al muttabi'ina sunnata rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ñuy topp sunna jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim ñu jàngalat bàyyi ñu ko kon hadis boobu lool lii lay wax mooy lëkkaale baa ngoog wallahu taala aalam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mu teg ci xadis neuf cent quarante-sept mu ne waan Amr ibn al-As radiyallahu taala anhu annahu qaal idaa dafantumuuni fa aqiimu hawla qabri qadra ma tunharu al-jazuur qad rama tunharu jazurun wa yuqsamu wa yuqsamu lahmuha wa yuqsamu lahmuha hatta astanisa bikum wa a'lamu maadha uraaji'u bihi rusula rabbi rawahu muslimun rahimahullahu ta'ala al-imaamu wal-haafidu an-nawawiyu am na lum ca teg nag ci suuf mu ne waqad sabaqa bi tuulihi léegi nañ yem noonu après am na lu mu ci suuf loolu dinañ ci ñëw léegi insha allahu tabaraka wa taala kon mu ne waan Amr ibn al-Aas mu ngi jële ci Seydina Amr ibn al-Aas muy abwi mooy baayu kan Abdallah <laughs> an Amr aas jële nañ ci Amr ibn al-Aas radiyallahu taala anhu annahu qaala ne na qa ida dafantumuni wax nañu ko teewoon ba muy waaji génnaan na bu ngeen ma suulee don doom ji ak ñoom abu shumasata ah abu shumasa wala shimasa wala shamasa hein radiyallahu anil jami' mu ne leen ida dafantumuni bu ngeen ma suulee fa aqimu hawla qabri na taxawandi desandi leen li wër sama bàmmeel qadra lu tollook diir bu tolloog maa la nga xam ne tunxaru la ñuy loje jazurun ab gëléem waaw wa yuqsamu ñu daldi di séddale lahmuha lu toll noonu foo xam ne dinañ fa temps bi ñuy def buñ lojee gëléem euh, fees daal di séddale euh, ga lu toll noonu def leen ko ci sama côté bàmmeel buñ ma bu ngeen ma suulee ba pare lu tax hatta astanisa bikum bu defee ma daal wéttalikoo ak yéen Allahu akbar ngeen tenir ma compagnie waaw waaw ma wéttalikoo ak yéen wa alamu bu ko defee ma xool xam hmm, maada uraaji'u ana lan laay delloo bihi rusula rabbi sama ndawi boroom yi nga xam ne yonent may saa saam xamal nañu ne buñ duggee ci bàmmeel ñoo ñëw di ñu laaj Allahu akbar Allahu akbar mu ne rawaahu xadiis bi solo na ko muslimun di am al imaamu muslim abul xusayni rahimahullahu tabaaraka wa taala Allahu akbar léegi nag mu ne waaye waqad sabaqa xadiis bi romboon na bi tuulihi ah, ah. ni mu guddee hein loolu euh, romboon na waa ah. te loolu ñu ngi ko gisoon hadith numéro sept cent onze lañ ko gise woon ci guddaay ci guddaay ci guddaay lañ ko gise woon mu ne woon waan abi chumasata waaw noonu la ko waxe woon al imam abul husayn mu ngi ko ci chapitre quatre-vingt-quinze baabu istihbaabi at-tabshir wa at-tahni'a bil khayr mu ne wa an abi Shumaasata rahimahullahu qaala hadarana Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu wa huwa fi siyaaqati al-mawt dañ la gaañoon la quarante-trois ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaam yabki tawiilan wa hawwala wajhahu ila al-jidaar faja'ala ibnuhu yaqulu yaa abatah mooy Abdallah amaa basharaka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bikadhaa amaa basharaka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bikadhaa fa-aqbala biwajhihi faqaala inna afdala maa nu'iddu shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah inni qad kuntu ala thalathati atbaq laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda ghadaban li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minni wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuha falaw mittu ala tilka alhaali lakuntu min ahli nnar falammaa ja'ala allahu al-islaama fii qalbii ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqultu ubsut yamiinaka fal-ubaayi'ka fabasata yamiinahu faqabadtu yadii faqaala maa laka yaa Amr qultu aradtu an ashtarita qaala tashtaritu bimaadhaa qultu an yughfara lii qaala amaa calimta anna al-islaama yahdimu maa kaana qablahu wa anna al-hijrata yahdimu wa anna al-hijrata tahdimu maa kaana qablahaa wa anna al-hajja yahdimu maa kaana qablahu wa maa kaana ahadun ahabba ilayya min rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa laa ajalla fii cayni minhu wa ma kuntu utiiqu an amla'a aynayya minhu ijlaalan lahu walaw su'iltu an asifahu ma daghtu li'annii lam akun amla'u aynayya minhu walaw mittu ala tilka al-haali larajawtu an akuuna min ahli al-janna thumma uliinaa ashyaa'a ma adrii ma haalii fiihaa fa idaa ana mittu falaa tasxabannii naa'ihatu walaa narbu fa idaa dafantumuunii fashunnuu calayya turaaba shannaa summa aqiimuu xawla qabrii qadra maa tunxaru jazuurun wa yuqsamu laxmuhaa xattaa astaanisa bikum wa anzura mataa uraajicu bihi rusula rabbii rawaahu muslim rahimahullah gis nga lii la woon ah ah gis nga ah lii la voilà kon xadiis bii dañ koo gisoon foofu taxawoon nañ ci waaw hatta astanisa bikum wa a'lama wa a'lama voilà maada uraji'u bihi rusula rabbi loolu gisoon nañ ko euh, ci guddaay ci hadis boobu danga fay dellu kon lëkkaale ma bunt yi mooy le que ñaanal ak toog foofale di ñaanal kooke mooy lim ne bu ma génnee àddina na ngeen ma na ngeen euh, fa aqimu hawla qabri mooy al qu'ud 'inda qabrihi waaw ad-du'a bil mayyit ba'da dafni al qu'ud 'inda qabrihi sinon bu possible bu dul woon ne lu dagan la moom du ne nañ ko ko defal ba pare ay saxaaba doom ji saxaaba la ba pare di nangu ñu koy defal loole xawla qabri qadrama tunharul jazu tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha ta sànni sabikum ma wéttalo géen mooy wéttaligoo boobu ba Imaamu Nawawi doon wax du dañuy toog rek di xoole waaw mooy di ko ñaanal di eh, dellu ci yàlla ak xol yu torox ngir yu torox lu ngir ñu daal di jéggal seen mbokk mi di Seydina Amru ibn te daal di koy Euh, yaatalal bàmmeelam ak yooyu voilà loolu la kon lëkkaale bango léegi nag al imaamu Nawawi mu teg ci benn bi mu ne qaala Shaafi'i rahimahullah wa yustahabbu an yuqra'a 'indahu shay'un min al-qur'aan wa in xatamu al-qur'aana kullahu kaana hasanan voilà ah. imaamu Nawawi ginnaaw bi indee yii yem nag mu dugal benn waxam boo xam ne moom la téje bunt bi ndax bul fàtte ne nee na ñu mu tudde bunt bi bokk na ci wal qiraa baabu buntu addu'a lil mayyit ñaanal ci génn àddina ba'da dafnihi ginnaaw bi ñu ko suulee wal qu'udi inda qabri ak dëju fa nga xamante ne mooy fa la nga xam ne mooy xabroom saa ab diir ngir lan ngir di ko ñaanal moo tax ñu la Amr ibn al-As daa wax ngeen toog noonu rek sama wetu après may ñoom buñ def dara ah, di ko ñaanal ah, ah, qabrihi saa lid-du'a wal istighfar weegi wal qiraa wal qiraa boobu moom lay indi fii ne qaala Shaafi'i mooy seen sëriñ di al imam ash-Shaafi'i ñoom di sëriñu Shaafi'i yi Muhammad ibn Idris al-Muttalibi Eh, eh, eh, radiyallahu taala anhu mu ne nee na ah moom de nee na moom al imam suñu imam bi di ash-Shafi'i rahimahullah waaw mu ne wa yustahabbu sopp nañ an yuqra indahu fa ñu jàng fa ka nga xam ne moom la ñuy dooru suul ca bàmmeel ba foofale shay'un aslaf min al-Qur'an ca al-Qur'an waaw waaw léegi mu ne wa ida xatamu te buñ dee nag dañoo jàng tëj alquran kaamil bi ñu séddoo ay wàllu alquran bu dee ñu mokkal la ñu taxaw ku nekk jàng ñii jàng fii ñii jàng fii wala ñu yor ay téere ñu séddale ko foofu gaa yi jàng ko bam ba tëj kaamil bi kullahu bam jeex kaana xasanan mu ne loolu lu baax lay doon lii la al imaamu al nawawi rahimahullah daal di wax nii te ni mu ko waxee nii eh, lool ci al majmuu eh, eh, bi mu ko indee wax ji hmm? dane woon wax ji waxu as al asxaab la du waxu ash-Shaafi'i rahimahullah waaye ci al adkaar comme li wax fii la ne ash-Shaafi'i moo ko wax mooy ñoom ñëpp ko wax ci al adkaar rahimahullah bi nga xamante ne ci la indi comme lu mel nii ah li mu indi ci Riyaad bi nii xadiisu euh, kitaabul azkaar buntu bi nga xam ne moom laal imaamu def baabu maa yaquluhu ba'da def buntu li nga xam ne moom la nga xam ne moom la nit ki wax ginnaaw bu dencee ba pare léegi nag mu indi fa ay affaire après mu ne indi xadiis Seydina Ali biñ gisoon bii weesu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi da doon euh, dañoo ñëw ñu denc ba pare yoneen saa saam fekk fi leen mu toog ñu ñëw wër ko loolu dañ ci doon jàng lu ñu fàtte woon euh, mooy boroom xam-xam bi bu toogee taalibe yi wër ko voilà duñ ne doo moom ñëw na lu tax moom fekk suñu fii ñu nekk waaw fa ngeen nekk day ñëw di jéggi seen dox yi ah moom fi mu yem lay toog après yéen a war a nag léegi nag euh, ngeen wër ko voilà léegi bi mu ëndee xadis boobee après teg ci hadith Seydina Amr ibn al-As bi après mu ne mu ne euh, mu teg ci hadith Seydina Amr ibn al-As door cee teg hadith Seydina Usman bi ne yonent bi alayhi salaam kat doon na wax naan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yusal mu ne qaala ash-Shafi'i wal ashab mu ne qaala wax na ash-Shafi'i dal imam ash-Shafi'i wal ashab ak ñi nga xam ne ñooy mooy sax euh, euh, àndandoo yi muy Shafi'i yi rahmatullah alayhi yustahabbu sopp nañ lool an yuqra'u mooy ña ko denc ñu jàng foofu ya indahu fa ga ñuy door a jeen shay'an aslaf min al-Qur'an waaw qaalu ñu ne nag wa fa in xatamu bu dee nag xatmu nañu al-Qur'ana mooy jàng al-Qur'an bi yëpp foofee kullahu kaana xasanan lu baax la mu ne war a way naa fii sunanil Bayhaqi bi Ah, isnaadin hasan anna ibnu umar istahabba an yuqra'a ala al-qabri ba'da ad-dafni awwala suurati al-baqara wa xaatimatihaa mu ne te solo nañ jële ci sunan al-bayhaqi imaam an-nawawi mooy wax ci al-azkaar al-muntaxab min kalaami sayyidi al-abraar alayhi afdalu salaatu wa salaam mu ne te solo nañ ci sunan al-bayhaqi ci sanad boo xam ne bu baax la ken sayyidina ibnu umar abdallah Ibn Umar radiyallahu anhuma moom dafa soppoon an yuqra añuy jàngal al-qabr ci bàmmeel bi buñ dencee ba pare ba'da dafni ginnaaw buñ suulee ba pare awwala suuratul baqara njaal benn suuratul baqara wa xaatimataha ak jeexitalu suuratul baqara moom soppoon nañu doon jàng loolee fa ka nga xamante ne hmm, mooy euh, ki ñu denc ba pare waaw. quant à côté talqiinul mayyit loolu waxoon nañ ci waaw. loolu gisoon nañ ko mooy di saa ki nga xamante ne mooy ki génn àddina euh, ay kàddu voilà kon lii la al imaam an-Nawawi rahimahullah daal di wax ne loolu mooy jàng fa alquran sax loolu du loo xam ne lu loolu lu rafet la voilà buñ dencee ba pare loolu ku mel ni imaamu Shafi'i ak Shafi'i yi mbokkam wal ashaab dañ ne loolu lu rafet la bu jàngee lépp sax loolu day nekkati lu baax a baax a baax kon. lii la al imaamu an-Nawawi côté bii moom la indi ngir euh, fi mu jeexale ne wal qiraa waaye sopp nañu li nga xamante ne mooy jàng fa dara mooy lii nga xam ne imaamu Shafi'i euh, moom la wax nga xam ne da koo tiiree ci maw'ida gi maw'ida gi comme que dañuy euh, waaraate foofu te nit ki buy waaraate xayru maw'ida ñëpp d'accord nañ ne li gën lu nit yi waaraate mooy qur'aanullah waaw mooy alqur'aanu borom moom moo gën lu nit mën a waare bokkam waaw mooy zikra gi gën a rëy eh, fàttali gi nga xamante ne nii mooy bi gën a màgg màgg màgg màgg màgg waaw bi gën a màgg mooy loolu ah waaw mooy boobu léegi kon nag loolu jàng ko fa loolu daa nekk loo xamante ne nii lu rëy rëy rëy rëy la waaw waaw loolu lu ama am solo la kon eh, al imaamu moo tax loolu eh, ci salaf yi lañ ko jëlee ah imaamu Shafi'i kaana min as-salaf <laughs> waaw eh, waay yéen seen lii waa salaf yi xamuñu ko woon ku salaf yi xamuñu ko woon imaamu Shafi'i bu bokkul ci salaf yi kuy salaf <laughs> ah imaamu Shafi'i ah mu ngi gane àddina année bi imaamu Abu Hanifa génn àddina ci la gane àddina muy cent cinquante moom al imaam rahimahullah muy sëriñu ah xamante ne ñooy Shafi'i yi kon kooku bu bokkul ci salaf yi moom war ngeen maa wax kuy salaf kuy salaf rek moom na ngeen ma ko kon loolu lu am am solo la euh, yooyu nag daa jara yow bu dee gisoo loolu ne bon man gisuma ne saa saa ne woon nañuy jàng alxuraan dinañ ñëw ci masala bi li tax taxawuñ ci bu baax euh, fi nga xamante ne nii euh, surtout fi nga xam ne mooy bu kii di wax ne est-ce que mën nañoo jàngal ñaanal néew bi ah mooy buntu la buy ñëw ci ci léegi mu ñëw waaw. léegi mu ñëw moo tax ñu ne nañ xaarandi ba foofu rek waaw buntu la boo xamante ne baabu sadaqati moo ci tegu moom la ci teg léegi mooy buntu bi ci tegu anil mayyiti wa du'a ilahu mooy est ce que mën nañoo saraxeel néew bi yool bi di àgg ci moom ak ñaanal ko te ci biir ñaanal ko jàngal ko alquran day duggaale ci biir loolu nag foofu la ñuy taxawee ci insha allah ci masala boobu comme ni nga xam ne moom la ñuy gis nit génn àddina gaa yi benn kaamil boo xam ne moom la ñuy eh, séddale wala boog ci bañ koy dëjal nit ñi jàngal ko wala ñu ne ku nekk rek fa nga nekk boo ma nee jàpp ci kaamil bi nga jàpp ci après ñu daal di koy tasaare eh, après ñu kii ko quoi hmm? eh, séddale ko buñ paree am ko xatmu wala ñu xatmu ko ci mbooloo mi est-ce loolu mën naa nekk ñaanal ko. yéene ko ki nga xam ne mooy ki génn àddina est-ce que loolu mën naa nekkam di loolu insha allahu taala dinañu ci taxaw bu soobee yàlla ci suñu jotaay bii di ñëw wallahu taala alam kon ci kaw noonu ci lal imaamu rahimahullah daal di tëje buntu bi wallahu taala alam kon nag ci kaw ni euh,